alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati jeexaloon nañ li nga xamante ne mooy ghazwatu Taif muy ghazwatu Taif yi xare Taif gisoon nañ ne ab siège la woon mooy dañ leen assiégé woon waaye ni mu mujje mooy ne dara mujjul faa xew lu dul jullit ñi daal am na ay moor ci ñoom ndax waa Taayif dañoo daldi gàrde li nga xam ne mooy seen tata bi képp koo xamante ne jege nga ko daldi nañ lay rafaal ak ay flèche ki xeej ba li nga xam ne noonu lañuy faatee mbooloo ci saxaabaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lu toll ci douze comme ni ko imaam ibn Isxaaq waxe moom nag tuddoon na jataay bi weesu ñi nga xam ne ñooy douze ñoo ñële moom cité woon na ñooñoo cité woon na leen comme ni nga xam ne noonu lañu ko tudde woon mu ne ñenn ñi douze ñooñu sept ñi ci Quraysh la bokk euh, ñi nga xamante ne ni mooy quatre bokk ci waa Lansaar kenn ki bokk ci waa Bani Lays ñu ne woon après dañuy xool ku ñu woon tarjamaam ci ñi ñu def ko euh, waaye ñii nii ñépp ñim filim ñi ñépp seen nettali ci lii rek la lii lañuy tudd lañ gis ci ñoom ñu wax ci ñoom ci seen tarjama këne ku ci nekk dañuy tudd sa tur ba mu des ñenn ñi nga xam ne dañ ko wax léegi ne zakarahu ibn isxaaq wala waa ahlul maghazi fii man shahida at-ta'ifa wastushhida biha ne diw imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhi waa domaine bi waa siira de tudd nañ ne moom bokk na ci ñu fekke Taif te fa lañ ko faate loolu lañuy wax ci ñoom bu ñu fi nettalee leneen daanaka lool la moo tax li imaam ibn Isaaq waxoon ne Sa'id ibn Sa'id ibn al-Aas ibn Umayya moom lool rek lañ tudd ci moom it naka noonu Urfata ibn kii imaam ibn Euh, Hisham moom dane Urfuta c'est pas ibnu Jannaab mais Hannaab moom la def kii itam pare na moom it pare lii rek lañu am ci moom muy xalifun li bani Umayya ibn al Asad ibn Ghaws comme niñ ko tudde woon ki ci tegu woon di ñetteel bi di Abdullah ibn Abi Bakr as-Siddiq moom gisoon nañ tarjamaam moom gisoon nañ ko boo demee ci archive yi côté bi nga xam ne lañ beral ci biir siira bi tarjama yiñ def foog naa mu ngi ci numéro 3 bi walla 2 bi non 3 bi wala 2 bi entre 2 yooyu moom abdallah bii gisoon nañu ko muy doomu seydina as-siddiq radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma te ma waxoon nañ la dañ ko xeej bañ ko xaañoon bañ ko sànniwoon Taayif après génn yonent mi alayhi salaatu àddina ci la doora génn àddina ci blesséeram yooyu ci xilaafaay baayam di seydina siddiq radiyallahu anhu ak kan abdallah ibn abi umayya ibn mughira al-makhzumi muy moom gisoon nañ ko moom ak ñoom seydina mook safwan ibn umayya bi ñu doon gis seydina safwan te lañ ko gise woon moom abdallah ibn abi umayya nekkoon frère u seydatuna umu salama waaw kon moom gisoon nañ keneen ki ci tegoon mooy Abdallah ibn Amir Rabi'a moom baayam gisoon nañu ko doom ji daanaka lii rek lañ tudd ci moom muy Amir ibn Rabi'a waaw nekkoon xaliifu al ki nga xam ne mooy baayu Seydina Omar moom Amir ibn Rabi'a mii moom la moo moo ne woon boroom këru Ummu Abdillah voilà Abdillah bii nag yaayam mooy moom lañ doon dàkkante la ummu abdillah moom la mooy moo waxoon moom ah, ah, ah, Amir ibn Rabi'a bi moo waxoon wax ju ñagas te ci Seydina Omar jamono ya nga xam ne radiyallahu anhu tuubagul woon ba ñu doon waajal li dem Éthiopie Habasha ngir gàddaay ba ba ba mu dem am lu muy toppatoo ji soxnaam si di umm abdillah Seydina Omar ñëw fa gis leen ñuy waajal muy wax mu mu mbir mi attristé ko le fait que ñiy war fee jóge di dem beneen réew quoi malgré tout que gëmul li mu li ñu gëm ba mu nettali woon ko ko mu naan ko <laughs> laa yuslimu alladhi ra'ayta hatta yuslima ximaarul alxataab naan ko ma ne yow ne ko yow umma abdullah daa mel ni dangaa yaakaar ne dangaa am yaakaar espoir que ne ki nga gis léegi dafa ko mere ba du ci tur bi ne moom dina tuub mu ne ko waawoo gis naa ci moom daal Omar daal ak nooy goo xam ne masuma koo gis ci lislaam waaw envers jullit ñi mu ne ko gis nga ki nga fi gis léegi de du tuub fekk ximaarul xataabi ximaarul xataabi mbaam ma nga xam ne moom la xataab am tuubu tuubul rek mooy moom du tuub mooy moom famille bii la woon nag waaw Amir ibn Rabi'a moom gisoon nañ ko Abdallah bi moom daanaka lii lañ ko tuddal moom waa As-Sa'ib ibn al-Harith ibn Qays ibn Adi as-Sahmi moom it lii lañ am ci moom ak ñooy ñépp ay Julayha ak do frère am Abdallah Julayha ibn Abdullah min Bani Sa'd ibn Layth ci waa Ansaar Thabit ibn al-Jiz'a as-Sulami it lii lañ am ci moom kënee keroog lañ ko fat waa imaam Ibn Isaaq tudd na ci ñi nga xam ne faat nañ leen keroog Taayif na ko noon alxaaris ibn Sahl ibn Abi Sa'sa'a al-Maazini moom lii lañu am ci al-Mundhir ibn Abdillah min Bani Saa'ida wa min al-Aws Ruqayl ibn Sa'd ibn Tha'laba mooy ñoom ñii ñépp ibn Lawdhan ibn Lawdhan ibn Mu'awiya ñii lii lañu am ci ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ mënoon a def seen tarjama tuuti mooy abdallah ibn abi bakr ak abdallah ibn eh, di sëru kii yaay ummu salama yaay eh, eh, ummu salama radiyallahu taala kon nag ci noonu kon Taif est fini xareb Taayif bi jeex na xareb Taayif bi mu des nag xew-xewu butin de guerre bi ñu amoon ci xare Hawazin ci Hunayn bi xam ne aleyhi salaatu wassalaam dafa waxoon ñu yóbbul ko ko Ji'irraana dafa waxoon ñu yóbbul ko ko Ji'irraana téyel ko ko foofale ba mu dem Taif mën a ñëwaat mu mën a dem Taif mën a ñëwaat alal joo jële léegi nag yeneen bi aleyhi salaatu wassalaam war faa dem waaw war a dem foofale léegi min at-Taif ilal Ji'raana wala ilal Ji'raana min at-Taa'ifi ilal Ji'raana loolu ngir li qismi ghanaa'imihaa ghanaa'ima Hunayn aw Hawaazin ngir daldi mën a dem séddale ji li nga xam ne mooy màng butin de guerre bi mu jële ci waa Hawazin keroog ghazwatu Hunayn nettali boobu qad rawaahu saaxibu saxiixayn muy imaam al Buxaari ak imaamu Muslim ibnu al Xajjaaj al Qushayriyu an Naysaabuuriyu raxmatullaahi aleyhima naka noon qad rawaahu al imaamu Muusaa ibn Uqba wa riwaayatuhu fi dalaa'il an-nubuwwa lil imaam al Bayhaqi imaam Muusaa ibn Uqba daal dina koy nettali moom it te nettaleem boo demee ci dalaa'il an-nubuwwa boo imaam al Bayhaqi Abu Bakr dinga ko fa fekk naka noonu alhamdulillah naka noonu daal dina koy solo imaamu Muhammad ibn Isxaaq ibn Yasaar raxmatullaahi alayhima eh, bu ñu jëlee riwaaye imaam ibn isxaaq parce que moom ak imaam muusa ibn uqba naka noon qad rawaahu al-waaqidi wa tilmiiduhu al imaam muhammad ibn sa'd al imaam muhammad ibn sa'd raxmatullaahi ala al jamii léegi euh, imaam Muusa ibn Uqba ak imaam Ibn Isxaaq ñoom ñoo gën a dugg ci détail ci nettali bi imaam Ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi wa ala summa xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hiina insarafa an at-taa'if ala dahnaa hattaa nazala al-ji'raana fii man ma'ahu min an-naas wa ma'ahu min hawaazin sabyun kathiir mu ne moom imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhima thumma raja'a rasulullah mu ne ginnaaw gi mu paree Taayif gisoon nañ gént ga mu géntoon même bu dee bi riwaaya da'ifa bi sanadin da'if laaj ko Seydina Abu Bakar mu ne ko ah sa gént gii de li ma gis mooy ne li nga bëgg namm ci ñoom tey du mën a nekk mu ne ko man de gisuma lu dul loolu ñu daldi dellu waaye riwaaya bu dëgër bi te nekk ci saxiixu imaamul buxaari na ko noonu rawaahul imaamu muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhima sabaqa an ra'ayna bi nga xam ne ci la nañ leen dem gaa yi mbir mi daal yéemu leen dara waaw mbir yi daal yéemu leen dara dara dara waay waay waay waay dem nii te dara xewul mu ne leen nag kon ah subaa ngeen ngeen songu bañ demee mu am fa blessure yu bari ah gaa yi nag xam ne o oh, mbir yi daal <laughs> mu ne leen dañuy dema ah. <laughs> gaa yi ne waaw dañuy dem mu daal di muuñ daal di ree ci xadiis seydna abdallah ibnu umar ibnu alxataab radiyallahu anhuma ci noonu kon alayhi salaatu salaam delloo moo na imaam ibn Isxaaq ne su mu mu dellu ginnaaw gi mu génn moom alayhi salaatu xiina nsarafa an Taayif ba mu bàyyeekoo Taayif dëpp jóge Taayif ala Dahna bërëb la foo fay la génn xatta nazala al-Ji'irraana fii man ma'ahu min al-muslimiin ba ni muy agsee bërëb buñ naan Ji'irraana waxoon nañ la dañ naan Ji'irraana dañ naan Ji'raana Ji'raana tu dañ naan Ji'irraana tu tamit waaw léegi mu moom rek fii man ma'ahu min al-muslimiin ànd ñi nga xam ne ñoom la àndaloon ci jullit ñi nga xam ne ñoom ñoo demoon ngir xare ji contre ahlu Taif dañoo demoon tamit Hunayn jóge fa continuer ila Taif ah mu ne wa ma'ahu min Hawazin sabyun kathir mu ne nag mu ngi amoon ci waa Hawazin comme niñ ko tudde woon keroog mais ñu bari ñu ay ay prisonniers yu baree baree baree baree bari la la la la am keroog mooy ci ghazwat Hunayn ñoowoon nañ leen ko ko dencal téyel ko ko fa nga xam ne mooy téeleen ba ni muy demee Taif ba ñëw waaw mu ne moom imaam Nisaaq loolu waxoon nañ ko mais gisoon nañ riwaaya boobu ko ne riwaaya bu wér la mu ngi ci musnadu ibn abi shayba mooy ki nga xam ne moo noon yonent mi aleyhi salaam saxaabaa bi keroog dañ ne ko ñaanal yàlla waa Saqiif ndax seen kii yi seen seen flèche yi lakk nañ ñu waaw mu ne allahumma hdi Saqiifa buur yàlla maa ngi lay ñaan nga gindi waa Saqiif maa ngi lay ñaan buur yàlla nga gindi waa Saqif loolee nag hein loolu lële mooy li nga xamante ne nii euh, moom la imaam ibn Sa'd di wax nii mu ne waqad qaala lahu rajulun min asxaabihi yawma da'ana an Saqif yaa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ud'u alayhim fa qaala allahumma ihdi thaqifan wa'ti bihim imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhi mu ne am na kenn ci saxaabaan yi radiyallahu keroog bi nga xam ne ci lañuy joge jóge thaqif taaif mu ndaw yàlla li maa ngi lay ñaan maa ngi lay eh, buur yàlla ihdi saqifan yàlla na nga gindi waa saqif contrairement ak li ñu ko ne ñaan ko allahumma ihdi saqifan wati bihim yàlla na nga leen gindi te yàlla na nga leen indi fii moo ñu tuub si waaw yàlla na nga leen gindi waaye yàlla na nga leen indi fii ñu daldi tuub si voilà mu ne summa ataahu wafdu hawazina bil ji'rana bi agsee nag moom alayhi mu ne naka la fa nekk jekki après waa délégation waa Ji'rana daal di agsi non waa Hawazin thumma ataahu wafdu délégation wu hawazin bil Ji'irdaana fekk ko fa nga xam ne fa la ne moom aleyhi salaatu wassalaam ah, toog na fa nag lu yàgg di xaar di yéexe moom aleyhi salaatu wassalaam ngir partager butin bi butin de guerre bi xam nga boo seetloo premièrement le fait que xare Hunayn bi jeexoon mais mu mu na teel leen ma loolu yóbbul leen ma ko Ji'rana ba ma jàll Taïf ba pare mu ñëwaat jóge Taïf ñëw to ñëwul rek accès rek daal di koy de partager déedéet dafa xaar dafa toog xaar loolu lépp nag dinañ ko gis ci biir nettali bi insha voilà a euh, mu ne mais imaam ibn Isxaaq waaye riwaaye imaamul Buxaari beek imaam Muslim bi dinañ nettali dinañ wax à peu près ñaata lañ fa def waaw à ñaata jour bi mu agsee la xaar ak si Ji'irraana jóge Taayif xaar fu bés yu toll noonu daanaka moo tax riwaay imaamul Buxaari bi rahmatullah bid'a bid'a asharata layla treize jàpp dix-neuf guddi la fa xaar waaw eh. <laughs> dinañ ñëw nag ci conséquence u <laughs> xaar googee yonent bi alayhi salaatu wa salaam xaar ci ñenn ñi imaam ibn Isaaq daldi ciy teg mu ne bim ne summa ataahu wafdu hawaazina bil Ji'irraana wa kaana ma'a rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam min sabyi hawaazina sittatu aalaafin mina ddaraari wannisaa wa minal ibili washaa'i maa laa yudraa iddatuhu imaam ibn Isaaq ne mu ne gis nga keroog te fekk bi délégation bi ñëw mooy gis nga yeneen tubaab sa sa màng man amoon je fële xuree mais bari gi mu bari. ñoo eh, ko def kat moo ko def Maalik ibn Awf ñu toog mu ñëw génn seen doom yeeg seen soxna yeeg seen alal yépp Durayd ibn Simma waxoon na ko mais yow da nga yow yow yow yow raa ngi na nga est-ce que mun hazim moom. mooy mooy affaire bi li ci bizarre mooy gis nga li ko duray du doon wax moo ko dal ci boppam wa hal yaruddul munhazima shay ne ko est ce que waa ji nga xam ne dañ koo boom dañ ko defe gañe ko muy daw kooku am na dara lu ko mën a téye te mu gis dee nga naan damay teg ay seen doom yeeg seen alal yi ci ginnaaw ginnaaw ko nekk bu ko defee du daw yow raani dox na nga yow yow yow yow yow sàmmkatu gàtt nga sinon doon na woon xalaate noonu mais li ci yéeme mooy moom Maalik ibn Awf mi mi ne woon mi joxe woon bi mais moom ba muy daw ana waa këram fes la def bàyyi fa waa Hawazin daw wanaasu min ashraafi Hawazin dem Saqif dem Taif ñibbi seen dëkk mooy gis nga moo tax yonent bi alei satu salaam keroog imam ibn Sa'd nee waxoon naa nag chiffre bi imam al-Waqidi moom gin na joxe ay détails ci ñaata lañ bàyyi imam ibn Sa'd dane keroog daal liñ amoon ci prisonniers de guerre yi sittatu alaaf six mille waaw ci njabootu waa Hawazin ak seen jigéen yéeg yooyu wa min ibili wa sha'i ma la yudra mais kanta nag moom li nga xam ne mooy géléem yi ak xar yi moom donc dañoo baree baree bari ba daanaka mënuñ leen a natt xamuñu nan la tollu ci bari waay waaw mooy bari nañ bari goo xam ne nekk fa di ko takk loolu loolu manu la ne kenn xamul num tollu ndax bari waay waaw xam nga ne ñoom bu dee ñu ne ay dañu doublé woon jullit ñi buñ jàppee ni jullit ñi vingt-quatre mille non quatorze mille la ñoon ah ñu leen doublé ñoom vingt-huit la ñuy doon te te xar yi ak gàtt gi ñoo ëpp nit ñi imagine lool kese xoolal lool kese te ñoo ëpp loolu moo tax mu ne wa kaana ma rasulillahi non naan wa min al ibili bak wa sha'i ma la yudra mais nga amoo màng ma la fa nekk ci ay géléem ak gàtt xarak bëyëg yooyu maa laa yudra loo xam ne xamuñu iddatuhu nombre léegi nag imaam ibn Isaaq nag di ñu duggal ci nettali bi dinañ gisaale riwaaye mu imaam Muusa noox ba eh, eh, bu dee càllalem bu dee càllaleen dane fa xaddatani amru bnu shu'ayb an abiihi an jaddi mu ne fa xaddatani nettali na man imaam ibnu isxaaq ibnu yasaar raxmatullaahi alayhima Amr ibn Shu'ayb muy Amr di doomi Shu'ayb an abiihi mu jële ci baayam kan mooy baayam mooy Shu'ayb Amr di doomi Shu'ayb an jaddihi mu jële ci maamam ma ne la nga ne ma euh, stop stop bul bouger bul bouger parce que xam naa la te nga fàtte ma ne lu xew nga ne ma Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddi on ne peut pas passer comme ça parce que yaa ñu ko diggoon <laughs> te diggee digge wolof yi nee nañ bor la <laughs> yaa ñu ñëwoon bu ñu accepté ci riwaay bi xam nga jataay bee yee weesu am na fu imaam ibn Isxaaq naan fa haddathani Amr ibn Shu'ayb waaye ci moom la yemoon da ne woon fii duñ ko wax ndax tamit ndax càllale bi àggut jàllul ba ci am jaddi nee woon nga bu ñu ko gisatee rek insha allah li nuroog Bahz ibn Hakim an abihi an jaddi waaye boobu moom du boobu la ñuy wax waaye en tout cas bii daal nga waxoon fexe koo xool noo koy lijjantee waaw imaam ibn Isxaaq indil nañu masala mi léegi masala bi léegi mooy Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi ana lan la ci boroom xam-xam yi wax ak nan la demee dañ naan la Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi loolu masala lii de càllale bu siiw la waaw ñiy jàng xadiis ilmul xadiis ilmul istilaax mustalahul xadiis bu ñuy jàng di jàng euh, façon xadiis yi ci seenug daraja ak wér walla ñàkk wér wala yu mel noonu bu ñu agsee ci parti xasan hein alxasanul alxasan mooy lan ci ci ilmul xadiis hein maaruufu turqan wa adl al alxasan lan la kiy e, e, al al al euh, saaxibul euh, bayquuniya dane walxasanul maaruufu turqan wa wa gadat rijaaluhu laa ka saxiix ishtaharat mooy xasan mooy loo xamante ne ni yoonam yi dañ koy xam ah góor ña ca ne ñoom laaka saxiix yi ñoom meluñ ni ñi nekk ci saxiix yi mooy dañoo am lenn la rek mooy li imaam as-Suyuti wax boobu moo gën a leer al-Murtada fi xaddihi mattasala bi naqli adlin xafa dabtuhu wala almurtada fi xaddihi matasala bi naqlin adlin xafa dabtuhu wala shadda wala ullila walyurattabi maratiban walixtijaaju yajtabi mooy euh, mooy loolu moo tane moo gën a moo gën a leer almurtada fi xaddihi matasala bi naqlin adlin xafa dabtuhu wala shadda wala ulila mooy eh, almurtada mu ne li nga xam ne moom lañ gërëm ci ni ñuy définir xadiis boo xam ne bu xasan la mooy mattasalaa mooy loo xam ne dafa jokkoo dafa jokkalo ko sanam bi dafa jokkalo ko mooy il faut pas mu am rupture ndax bu amee rupture mooy loolu nekkatul xasan day nekk ci qismu daif ci xadiis yi nga xam ne wéruñ lay dugg mooy loolu mooy li nga xam ne day jokkaloo bi naqli adlin xassa dabtuhu loolu moo tax fële mu ne gadet rijaaluhu laaka saxiix ijtihaat moo tax mu wax ko mu wax foofu ci Bayquniya bi ne góor ñoom mënuñ ni comme góori saxiix ndax góori saxiix dañu nekk ñoo siqa ñu nekk xadiis yu wér yi mooy siqa siqa siqa ñooñ dañoo wóor mën a takk waaw dañoo wóor ba pare adaala ji daa tegu mais ñu mën a takk teg ci kanta loolu mooy bu dee ñooñu mu jokkaloo loolu mooy loolu ñooñ góor ñooñ ñooñu saxiix la mais xasan euh, nag mooy problème bi mooy ci côté mokkal gi la mooy dina takka dina takkaloo càllale bi mais sauf que ña nekk outil mooy les ruwaat les rapporteurs ñiy rapporter hadith bi ñooñu dafa am ci ñoo xam ne wala koo xam ne moom ak takkam dafa des waaw xaf fa dafa néew doptuhu mooy woyof na par ak la par rapport ak waa ki nga xam ne moom darajatu sixal fiqa la fiqa koo xam ne dafa wóor digne de confiance nekk koo xamante ne nii jant njolloor la mooy moom moom foofu la wuteeg moom mooy nekk kee takkkat la waaw doptu qalbin wala doptu qalb wala kitaab man a takk ci mokkal walla loo xam ne moom li mu bind day sûr te day leer fekk perdre leen te tamit fekk moom jaxasuwul alors que kii nag moom day day am problème moo kële ci wàllu takk ji lañ wute këlee ko dàq takk foofu waaw te tamit du nekk loo xam ne charge la te tamit du am problème waaw léegi nag loolu ñuy jàng ilmul mustalahul xadiis bu ñuy jàng ci côté xasan nag baax si foofu foofu nag lañ leen di waxi càllale gii bokk na ci càllale lañ di wax ndax boroom xam-xam yi affaire bi ci gën a dëgër ci càllale yooyu comme l'imam euh, al al kii wax az mooy biñ la njëkk mooy biñ la tuddaloon sànq Bahz ibn Hakim an abihi an jaddi boobu mooy bi nga xam ne moo gën a dëgër waaw boobu mooy bi nga xam ne dañ ne moo ci gën a dëgër bii it ci yooyu lañ koy joxe exemple muy Amr ibn Shuayb an abihi an jaddi loolu préambule la léegi mu des beneen affaire mooy bu ñu xamee lool léegi nag duggal ci nit ñooñu ñooy kan ak kan Amr ibn Shuayb an abihi kan mooy abihi man la waxoon naa la ko fan yi nga ah non lool c'est bien waaye je ne parce que jàpp ma woon parce que da ne woon di ci ñëwaat moo tax moo j'avais relâché ma ne la c'est léegi amr kon jàpp nga amr mooy sëriñu imam ibn Isaaq bi ibnu Shu'ayb loolu moom leer na amr di doomi Shu'ayb an abihi mu jële ci baayam mooy amr bu jëlee ci baayam tan mooy baayam mooy Shu'ayb an jaddihi sauf que Shuayb moomu foofu nag la affaire bi nekk mooy Shuayb moom ki ko jur Muhammad la tudd hein Muhammad la tudd kan moo jur Shuayb non Muhammad bi après kan moo ko jur moom Abdallah ibn Amr ibn al-Aas as-sahabi al-jalil radiyallahu ta'ala an ali Amr ibn al-Aas léegi nag wax ji nag fi mu nekk mooy gis nga affaire bi mooy ñaata nit la jàppal Amr première person an abihi Amr ibn Shu'ayb mooy Shu'ayb Amr ibn Shu'ayb mooy baayam kon deuxième personne mooy Shu'ayb troisième personne mooy Muhammad mi jur Seydina Muhammad mi jur kan Shu'ayb mais mu am loolu mooy lan am nga trois quatrième personne bi mooy Abdallah ibn Amr mi nga xam ne moo jur Muhammad di maam ci kan bi maamu Shu'ayb mais di maamaatu kan ki nga xam ne mooy Amr léegi foog naa loolu leer na kon amr la ibnu Shuayba moo tax bu na nee amr ci boppam moo ne an abihi loolu leer na mooy baayam la Shuayba la léegi nag mu des an jaddihi jaddihi boobu xam nga wax nañ la fi maam dañ koy wax maamaat sax lañ koy wax jadd lañ koy wax maam waaw tamit maam dañ koy wax bàyyi mais fii du loolu bokkul ak loolu lii moom bu nee an abi Amr ibn Shu'ayb an abihi foofu du maam ji lay wax mooy baayam lay wax léegi euh, léegi fi problème bi nekk mooy jaddihi jaddihi mooy kan parce que xam nga Amr mooy première personne bi di taal di sëriñu imaam ibn Sa'd bi non dañoo wax sëriñu imaam ibn Sa'd parce que sëriñam la moo ko ci déggoo mu ne wax haddathani Amr mais du sëriñam moom kese mais pour ne pas pour comme ko ñu ngi ci seera te moom moo indi nettali bi moo tax ci riwaayam rek lañuy yem waaw mooy est-ce que léegi moom bu ne bu ne bu ne sama baay laa jële mu jële ci sama maam wala moom mu jële ci maamam mooy an jaddihi boobu day dellu ci Amr walla day dellu ci Shuayb foofu nag la wax loo foofu nag la wax ji ne <laughs> jadd bi mooy am ibn al-As ndax bu dee Amr ibn al-As kon c'est ok c'est ok même bu dee ne ku nekk ci ñoom wax nañ ci amru mais amru moom euh, moo comme que dafa am ñoo xamante ne nii ñi ko daa am ñoo xam ne dañ koo wéral xam nga ku mel ni euh, euh, Yahya nu Ma'in nga xam ne dafa duroon lool ci wéral bala moo yée non moom moom bu nee diw wér na moom bu yeboo rek ñépp xam ne wér na quoi parce que moom moom moom noo man di man ngaa nekk koo xam ne mais imam bu mag a mag gaa yi naan fiqa fiqa mu naan ah bon layyinul xadiis ah kooku moom wala passable mooy moom moom moom mooy nit la koo xam ne rahmatullah alayhi pour mu ne diw bu wóor la non moo tax bu ko xasee wax rek mooy ne bu yoboo ngeen téye ko wax <laughs> voilà loolu la moo tax ku mel ni moom imaam an-Nasaa'i al-Ajli ñoom imaam Abu Zur'a ñoom ñépp daldi dinañuy euh, euh, dëgëral li nga xamante ne mooy riwaaya bi nga xam ne mooy Amr bu jëlee ci càllale bi kon kay daanaka loolu rek benn point la bu rëy kon mooy mbir mi jaddihi bi mooy Seydina Amr ibn al-As la ñuy wax voilà ci noonu lay jokkaloo ndax bu nee ne ci ci ci ci Muhammad la mooy mooy loolu loolu jokkaloowul moo tax eh, transet noo xoolal loolu liñ ci wax nii baax léegi li ñuy wax mooy ana kon ñan ñoo ko mooy xulaasatul qawli voilà xulaasatul qawli xulaasatul qawli mooy li muy bon pour faire kii quoi parce que sinon tey duñu wax dara na lu dul ci lii euh, mooy riwaayé bi léegi nañ wax comme que riwaayé bi lan lan la ci boroom xam-xam yi moom dañ ci wute muy riwaayé Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddi boobu ku mel ni imaamu Ahmad mooy est ce ñi nga xam ne première wax bi mooy ñi nga xam ne ñoom dañoo d'accord ne riwaaya boobu wér na ko wax mooy ne mooy minimum xasan la waaw mooy àgg na ci dara yaay xasan du loo xam dañ naan dafa da'if dañ ci mën nañ ci àttewoo te loolu ku mel ni imaam Ahmad ibn Hanbal Yahya ibn Ma'in wax nañ la ko xaritam bi ah sëriñu imaam al-Bukhari bu mag bi keneen ndax ñi ñëpp ay sëriñu imaam al-Bukhari la ñoom Ali ibn Abdullah mooy Ali ibn Madini Seydina Ishaq ibn Rahway ñii ñëpp doon ànd mooy ñi la fi nii ñoom ñëpp doon ànd wal Humaydi sëriñu premier sëriñu imaam al-Bukhari haddathana al-Humaydi Abdallah ibn Zubayr dëkkoon Makka nekkoon àndandoo imaam al-Shafi'i la woon rahmatullah alayhi ñoom ñii seen taalibe bu mag bi miñ tudd léegi ne moom moo <laughs> moo sëriñam bii la jëkk indi ci saxiix bi ah muy imaamul Buxaari rahmatullah aleyhi ah na ko noon taalibeem bi moom imaam al Buxaari di imaam Tirmidi rahmatullah ñoom imaam alxaakim ak ñoom ñépp ñoom dañoo jàpp ne bon Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi wér na ah moo tax imaam al Buxaari ne man gis naa ra'aytu Ahmad ibn Hanbal Ahmad ibn Hanbal wa Ali ibn al Madini wa Isxaaq ibn Rahawayh wal Humaydi wa Abaa Ubayd wa aammatu asxaabinaa yaxtajjuuna bi xadiisi Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi maa tarakahu ahadun min al muslimiin waaw ah imaam al Buxaari wala min annaasi ba'dahum mu ne man man imaam al Muhammad ibn Ismaayil ibn Ibrahim ibn al ibn Bardizba al Ju'fi al Buxaari rahmatullah mu ne man gis naa Ahmad ibn Hanbal mooy boroom ngir bi imaam Ahmad waxoon naa la léegi mooy nee naa la ñii ñépp sëriñam lañ imaam ahmad sëriñu ñoom imaam al buxaari la ak ñoom imaam muslim ak imaam abu daawud ak ñoom rahmatullah mooy mu ne man gis naa imaam ahmad ibn hanbal borom ngir bi ali ibn madini mi nga xam ne moom la waxoon fan yee moo ne woon moom bu amee kenn ku muy wàcc ci kanamam ah mooy moom mii lay doon moo tax moom copie copie plus que conforme que ali ibn madini la am lum ko waaw moom ali ibn madini Isxaaq ibn Rahawayh ibn Rahawiya mooy Isxaaq waa fiq waa xadiis xam nañu ko àndandoo imaam Ahmad boobu di dégg ci téere ak fiq yi ñu naan lii mooy aviwu Isxaaq ibn Rahawayh ak al-Humaydi biñ la waxoon la Abdallah ibn Zubayr mu ne wa Abu Ubayda wa amatu asxaabina ak mbooleem seen daanaka la plus grande majorité mooy yoom waa xadiis yaxtajuuna dañuy dañuy sukkandiku hein di argumenté di ko jaarale ci xadiisu di sukkandikoo ci xadiisu Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddi kenn bàyyiwu ko di ginnaaw ñoom euh. léegi am na yeneen wax yum ci wax ngir gën a dëgëral lool waaw loolu am na yeneen wax yoo xamante ne nii moom gën na koo dëgër am na nag ñeneen ñoo xam ne lii nag mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër waaw lii mooy li gën a dëgër ah que affaire bi dese naa dëgër quoi kenn du ci mooy kenn du ci kenn du ci bàyyi xel <laughs> mais loolu noonu. Euh, incha allah wax ju njëkk ji moo ko gën a dëgër kon daal ci gàttal mooy <coughs> bon pour ne pas mu jeexal suñu temps bi mooy que ne euh, mooy waxu waa jumhur daal que ne mën nañ ci mën nañ cee ixtijaaj sii waaw ndax Amr ibn Shu'ayb <coughs> moom ku wér la quoi hein comme que imaam al-Bukhari mooy waxam ji moom moo tax affaire bi gis na ra'aytu Ahmad ibn Hanbal wa Ali ibn al-Madini wa Ishaq ibn Rahawayh wa Aba Ubayd wal Humaydi yahtajjuna bi hadith Amr ibn Shu'ayb mais ñii moom ku ñu ba kii ñii ku ñu dëppoo ne kii moom wér na kan moo mën a wax leneen lu wuteegu seen wax bu dee xam nga hadith <laughs> bu dee xam nga rijaal yi bu dee xam nga ñii nii ñooy ñan bu dee xam nga ñii ñu tudd ñooy ñan bu boobaa di nga xam ne danga naan mais lii sax jarul tarjeex bu bu bu so bu bu yàgg quoi non lii moom bu yeboo ñu lem téere yi te xam ne seen wax ndax lu ñu ñii dëppoo wax huwal xawl seen waxay wax ji de <laughs> ah. léegi kon <coughs> wallahu taala alam mooy bon loolu lañ ci mën a yem parce que euh, ñun daal dañuy ngir mën a continuer insha allah ah léegi kon suñu suñu xadiis bi suñu xadiis bi xam nga xam nga wax ji mooy waxoon nañ la ne Shuayb parce que mbir mi yëpp mooy Shuayb bu dégg na ci ci ci maam ji di Abdallah ibn Amr ibn al-As moo tax mu ne Amr ibn Shu'ayb an abiihi mooy Shu'ayb an mu jëlee directement ci maamam di Abdallah ibn al-As moo ko yar Hmm? moo yar bo sët bi Shuaib hein kon kay loolu kay moom buubu loolu kay simple na léegi nag mu ñëwaatee ci imaam ibn Isaaq ibn Yasaar raxmatullaahi alayhima mu ne kon nag buñ ñëwaatee ci suñu tàllale bi kon imaam ibn Isaaq di ñu nettali dellu bu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dellu min at-Taa'if ila al-Ji'raana li qisma li qismati al-ghanaa'im ngir daal di départager daal di séddale màng bi mu ne wa haddathanii mu ne fabo fa haddathanii Amr ibn Shu'ayb mu ne sama sëriñ Amr ibn Shu'ayb moo ma nettali an abiihi mu jële ci baayam mooy Shu'ayb an jaddihi mu jële ci maamam di Abdallah ibn Amr moo tax xoola imaam Ibn Isaaq li mu wax moo tax imaam Ibn moom moom dafa leeral mbir mi pour benn lënt lëntu di ci am moom dane fa haddathani Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi Abdullah ibn Amr voilà pour kenn taxaw fanaan peut-être ci Muhammad lay wax te bu dee Muhammad mooy jox ko <coughs> waaw moo mu ne fa xaddatani nettali na ma man lii ma leen bëgg a nettali ci histoire waa sabaayaay ak màngum Xunayn mi Amr ibn Shu'ayb mu jële ci kan baayam di Shu'ayb bu jële ci kan an jaddihi Abdallah ibn Amr mu jële ci maamam Abdallah ibn Amr mu ne anna wafd Hawazin mu ne waa délégation Hawazin ataw rasulallah waqad aslam fekk tuub nañu tuub nañu fa qaalu ñu ñëw mooy bi yonent mi alayhi salaam jógee Taïf après gars xam nga ñu nga doon résister bu baax yonent mi alayhi salaam dafa xaar bid'ata ashara layla di leen xaar ngir ah di yaakaar ne dinañ ñëw tuub si bu ko defee du séddale seen seen seen seen seen jaam seen jigéen ñeeg seen ja seen seen doom yeeg ñiñ fi jàpp prisonnier looloo taxoon mu doon xaar te loolu nañ ko gis ci saxiix imaamul Buxaari bi ci saxiixayni bi surtout riwaay imaam saxiixul Buxaari yi moom ci boppam mu wax ko gaa yi te tamit dina nekk ci riwaay bi gaa yi ñëw nag Hawazin daal di tuub ab délégation pas ñoom ñépp léegi ñu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa qaalu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam inna aslun wa ashira wa qad asaabana min albalaa'i maa lam yaxfa aleyk famnun aleyna manna allahu aleyk ñu fekk yonent bi alayhi salaatu wa salaam Ji'irraana mook ci biir saxaaba mi radiyallahu anhum ñu nga fa alal yaa nga fees tel ñu bari di xaar waaye yonent saab saab na séddale alal ji waaye ñu jël liñ ci am gaa yi agsi bi délégation waa Hawazin ñi nga xam ne dañoo tuub ñëw agsee ñu ne yow ndaw yàlla le inna aslun ashira ñun de seen cosaan lañ te seen mbokk lañ mooy ñun ñépp bokk ñoo bokki maam ñun ñoo bokk ay vie ñun ñëpp ay dëkkandoo lañu ay deret ñoo ko bokk te tamit même famille bi la waa Quraysh ñenn ñi ñoo ñëw sëy si waa Taïf waa Taïf ñenn ñi sëy Quraysh daanaka lee mooy benn la loolu ca maam yàlla tàmbalee ba léegi kon nag ñun ñëpp benn lañ te joxoon gisoon nañ exemple Urwa ibn Mas'ud as-Saqafi mi dencoon moom ci boppam ay yaayam ay ay kiiwam Quraysh lañ jóge moom ci boppam doomu Abu Sufyan ibn Harb sayyidu Quraysh la la la takk te moom Urwa as-Saqafi mooy noonu la doon demee moo tax mën ko ñun aslun wa ashira cosaan lañu te tamit seen seen famille lañu ci seen famille lañ bokk ñun ñii ñépp a bokk waqad asaabana te nag dëgg dëgg dal nañu laal nañu minal balaa'i ci nattu yi maalam yaxfa alayka loo xam ne nëbbuwul ci yow mooy lii ñu dal metti na waaw mooy xare bii ñu def ak yow ci Hawazin lañu fa jële ci nattu loolu um umpu la maalam yaxfa alayka mooy daanaka kër gu ne ñàkk nga soxna ay jigéen ñu fa newoon ak ay doom ak xale ak alal deseetuñ lulul suñu boppu ñi daw ñeneen ñi faat nañ leen kon nag yonent bi aleyhi salaatu salaam laqad asaabanaa wa qad asaabanaa min al balaa'i maa lam aley dal nañu talaal nañu ci nattu yi ci yu metti yi loo xam ne ump ndax ñoo yow doon jote ba lool xew kon nag fam nun aley na ñun nag ñëwuñu di def dara lenn daal lañ ñaan mooy nga baaxe ñu baaxe manna allahu aleyk yal na la yàlla xéewale waay sallallahu alayhi wa sallam waaw <laughs> ah wax ji rafet na de hein wax ji rafet na de <laughs> ay nit man nga ne ah gaa ñoo soxla saa yi foo jaar nañ koy raw jéem a rafetal de ne incident gi de langage bu ñu fi def loo xam ne wax ju sot wax joo xamante ne du clair tuuti boo moyul duñu am liñ bëgg waaw mais daal wax ji rafet na te gis nga teggi ni ñu am ndax dañuy door a tuub de te ñoo doon xeex bu yàggul kenn ñu kese lañ jóge fii ba yonent mi aleyhis salaatu salaam dem sax fekk leen fam ne di leen assiéger mais teewul xoola bi niñ mel léegi ñëw nañ biñ ñëwee yëg nga wax ji yaa rasuulallah newuñ ko yaa muhammad sallallahu alayhi wasallam déedéet yaa rasulallah yow ndaw yàlla li inna aslun wa ashira moo tax gis nga lislaam ni mu yëkkatee moo tax du du teggin di wax di waxe comme ni ñépp yi waxe waaw kenn du sàllawlu ab sëriñ ak nitu yàlla wala boroom xam-xam non ndax moom moo ñu ko jàngaloon comme nim nee ci saxiix muqaddimatu saxiixu imaamu muslim ibn al xajjaaj hmm? al qushayri an naysaabuuri moom aleyhi salaatu moo ne woon anzil sayyidatu aysha radiyallahu ta'ala mu ne moom yonent bi aleyhi moo leen jàngal an nanzila naasa manaazilahum waaw nit ñu leen di wàcce seen wàccuwaay léegi nag biñ waxee loolu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa inna aslun wa ashira cosaan lañ te seen mbokk lañ de ñoo bokk famille ñun ñépp même famille bi la kon nag fam te li ñu dal ci ay ci ci ci mettit ak nattu ah, umbu la de ay waay fam nun aley naa waay man allahu aleyk yàlla na nga rafetal jëme ci ñun may ñu yàlla na nga ñu xéewale yàlla na yàlla xéewale la mu ne wa qaala bi ñu waxee lool nag mu ne wa qaama rajulun min hawazin thumma ahadu bani sa'd ibn bakr yuqaalu lahu zuhair yukna aba surad yukna aba surad fa qaal muy abu surat kii nii nag mu ne bi nga xam ne ci lañ wax loolu wa qaama rajulun après am benn waay jóg ci waa hawazin summa ahadu bani sa'd ibn bokk ci waa bani sa'd ibn bakr hé waa bani sa'd xam nga ñii xam nga maa keroog ma ñu la doon wax nettalib shayma shayma mi nga xam ne dañ ko jàppoon jaam dañ ko jàppoon keroog ci xare bi ta mbokk yonent bi alayhi salaatu salaam ndax mbokk sayyidatu Halima la ñii nii ci foofu lañ bokk Sa'd ibn Bakr ahadu bani Sa'd ibn Bakr yuqaalu lahu Zuhayr waa jooju jóg di wax Zuhayr lañ koy wax ñu koy dàkkantele Aba Surad fa qaala mu nekk seen porte parole dal di wax mu doon Zuhayr Zuhayr la tuddoon ibn Surad as-Sa'di al-Jushami waaw abu jarwal moo doon dàkkantalam am na ñu ne comme imaam ibn Isaaq nee na moom niñ ko doon dàkkantale mooy abu surad waaye sinon zuhayr la tuddoon ñu ko doon dàkkantale yokk naa aba surad waa bi ñu agsee ji'irraana fi yonent mi alayhi salaatu salaam denc loon màng Hunayn xare Hunayn comme que gañe nañ leen ñi ci ñëw tuub ñu ñëw wax ak moom forme délégation Zuhayr ibn Surad wala Zuhayr Abu Surad nekk seen porte-parole ginnaaw biñ ne yonent mi alayhi salaatu salaam ah ñun de cosaan lañu hein cosaan lañu de te seen mbokk lañu seen famille lañ te li ñu dal ci nattu nag umpu la kon nag famnun aleyna man allahu aleyki xéewal jëme ci ñun yal na buur yàlla xéewal jëme ci yow xéewala ci yow léegi mu ne ko moom imaam ibni isxaaq mu ne kon waqaama rajulun min hawaazina summa ahadu bani sa'd ibn bakr yuqaalu lahu zuhayr yuknaa baasura nee na mu daal di jóg rajulun benn waay min hawaazin bokk ci hawaazin mooy kii summa ahadu ginnaaw kenn ci waa banu bakr ibn sa'd ibn bakr buñ naan zuhayr mii mu ne fa qaala rasuulallah mu ne yaa rasuulallah sallallahu alayhi wasallam yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam inna ma fi alxadaa'iri min alsabaaya xaalaatuka wa ammaatuka wa xawaadinuka wa xawaadinuka allaati kunna yakfulnak walaw annaa malaxnaa li libni abi shimr wala ibn abi shamrin aw an-nu'man ibn al-mundhir thumma asaabana minhuma mithlu alladhi asaabana mink rajawna aa'idatahuma wa atfahuma wa anta ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam xayrul makfuulin waaw <laughs> ah. waa Hawazin nag lii mooy am xel dañu jël koo xam ne waxam dina porter te tamit fi mu bokk ça va toucher par force yonent mi aleyhi salaam waaw waaw loolu moom xam nañ ne par force ça va toucher aleyhi salaatu wassalaam waa ji bi mu jógee muy Zuhayru bi hein mu jóg mu ne yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fi lxadaa'ir min as-sabaaya mu ne gis nga euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir mooy fi fi ñu denc prisonniers yi ngir ñu bañ a rëcc waaw fi nga xam ne moom lañ denc prisonniers yi ngir ñu bañ a rëcc foofu noonu ña fa nekk ña fa nekk bokk na ci ñoom xaalaatu ko ñoo xamante ne nii say euh, mooy say tànta lañu am na fa ci ñi jàpp fële ci fi ngeen leen denc nee ñoo xam ne say kii lañu say euh, nu mu tudd say say tànta lañu mhm. wa amaatuka ak say bàjjen waaw wa hawaadinuka allati kunna yakfulnak am na fa ñoo xamante ne nii ñooy ñi nga xam ne ñooy ñooy hawaadinuka mooy ña la doon nàmpal am na ci ñoom ñoo xam ne ñoom ci jigéen ñoo ne ñu nga fa allati ñi nga xam ne kunna nekkoon nañ ba nga ba nga newee ca seen biir loolu mooy début ba ndax dañ doon ñëw ñoom ñii di jóge ci àll yi ñëw Quraysh ngir yóbbu di ut xale yu ñuy nàmpal gisoon nañ ne aleyhi salaatu ci waa banu Sa'd ibn Bakr la demoon ci yaay sayyidatu Halima bokkoon ci waa banu Sa'd mooy ñii moo tax loolu la koy junj waaw ne ko ca ñi la nàmpaloon ñu nga fa ñi nga xam ne ñoo la doon toppatoo ñoo doon taxaw ci say mbir ñu ne walaw anna na libn abi shimr hey kooku moom xam nañ ko léegi ah ibn abi shimr alxaaris ibn abi shimr kan mooy fàttaliku fàttaliku rek kooku moo doon kan alxaaris ibn abi shimr alxasaani gisoon nañ lettre yi ah yonent bi alayhi salaam doon yónni lettre ba mu yónni woon alxaaris ibn abi shimr mi nga xam ne moo jiite woon xas waa Ghassan maliku Ghassan fële ca faubourg ca satellite Romain ca nooru Arabie à la frontière de de l'empire byzantin mu ne ko ñun de walaw annaa malax naa bu doon de ñun ñoo nàmpaloon ibn abi shimr mooy bu doon ne ñun ñii de ibn abi shimr ñun ñoo ko ñoo ko nàmpal bu doon ne ñun ñoo ko nàmpal ak kan ak al munzir al an nu'man ibn al bu doon ne ñun ñoo ko nàmpal ginnaaw gi summa asaabana minhuma ginnaaw gi ñu jote ci ñoom mithlu la asaabana min ñu mooy mu dal mu dal ñu jóge ci ñoom ñaar xam nga ñoom ñëpp ay kilifa lañ mujju doon wax nañ la sànq ibn abi shimr gisoon nañ bi yonent mi alayhi salaatu salaam doon yónni lettre yi bokk na ci ki mu yónni woon lettre moom ngir woo ko ci lislaam bi muy yónni lettre yi buur yi ak njiitu jamono waaw al-Ghassani ñu ne ñun de bu doon moom lañu masoon a nàmpal àddinay dox ba ñu daje ba ñu joteeg moom ci xare mu jàppal ñu ay jaam moom ak am Nu'man ibn al-Munzir bu doon ñoom de xam nañ bu baax ne rajaw naa kononte kon du nañu am yaakaar doon nañu am yaakaar aidatahuma wa atfahuma doon lañu yaakaar ci ñoom seenu baax seenu ngëneel ak seenu ñeewante ci ñun ban mooy lan bu boobaa malgré ne ñoom ñoo ñu jàppal suñuy jaam ndax dañoo xeex ak ñoom mais comme que ñoo leen nàmpaloon wa mooy loolu mooy ci leen nàmpaloon ci ñun la bokk waaw dañ ko bëgg a wax waaw fàttalekul sayyidatu Halima fàttalekul foofu nga ne woon waaye waaye bu doon de buur yi jamono yële nga xam buur yi nga xam ne nga xam mooy ñooñu moom daraay diine mooy <laughs> mooy buur yi nii <laughs> buur yooyu bu dee ne ñoom la ñoom de bu doon ñoom ñooñ jàppoon ci toll lu ci ñun lu mel ni li ñu dal ci yéen mooy ñu jàppal ñu ay jaam doon kononte kon hein doon nañu am yaakaar rajaw naa aidatahuma wa atfahuma kononte kon doon nañu am yaakaar bu baax ah këne ñoom dinañ seen ngëneel ak seenu ñeewante ba dellooñu ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp ci ñun ci ay jaam ak yooyu waaye nag wa anta comme que ñun loolu la ñuy yaakaar ci ñoo xam ne mooy bu loo bu demee noonu de doon nañu kononte kon doon nañ am yaakaar bu toll noonu bu doon ñoom lañ nàmpaloon wa anta ya rasulallah xayrul makfuulayn al makfuuliin te yow nag yonent mi alayhi salaatu salaam ñooñu bu dee ñooñu lañuy ñuy tudd di wax naan bu doon ñoom moom am nañ yaakaar ñu defal ñu loolu defal njekk ak ngëneel ci ñun ba ba delloo ñu ñu jàppal ah yow nag